wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalaata faltaqum taifatun minhum maaka walyaxuduu aslixatahum fa ida sajaduu falyakuunuu min waraikum waltaati taifatun uxraa lam yusalluu falyusalluu maak walyaxuduu xidrahum wa aslixatahum bani laaya bi di jeexe muy laaya ak téeméer bi ak ñaar lii wax nañ la moom la suñu boroom di leerale salaatul xawfi mooy jullit tiit comme bu ngeen nekkee ci xare jàmmaarloog noon yi est ce que nag dañ koy def ci biir dëkk bi est-ce que mën na bu doon mooy tiit gi ci biir dëkk bi la mooy nit ñi songu si dëkk bi ay noon est-ce que lool mën nañoo julli ci dëkk bi salaatul xaw fi wala boog fi mooy ci biti kese la mën a nekk loolu yépp daal di woon nañ koy traité waxoon nañ ko ci masala ñu la waxoon ak fa nga xam ne foofu lañ ko daggoon ak nan lañ koy defee façon yu bari yi moo tax al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal ne lii du ci waay def rek baax na wala façon yii nii moo tax nit façon yu bari yooyu yow bu dee mbir yi dafa bari ci yow mënoo leen a takk jàpp ci benn boo xam ne da nga naan man de lii bu ma daloon lii laay def nii laa koy defe jaamoo ko sama boroom jeex na kon mu ne wa idaa kunta fiihim boo nekkee ci seen biir faaqamta lahumu salaa nga taxawal leen julli yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk muy dañoo tiim noon yi wala ñu jàkkaarloog noon yi war a ab xare julli jot gis nga lii moo gin a tax wa jamaahiir ne gis nga julli moom amul lu la koy teree def ci waxtu wi waaw bu yàlla tere nga naan ma ndax damay liggéey tax est-ce que sama julli yi mën naa bàyyi ba wàcc mooy waxi caaxaan yooyu ñoom ñu ne xoolal rek yow bu dee ñi nga xam ne dañoo tiim noon yi nii nga xam ne léegi la bakkan yi commencé di rot te noon yi ñu ngi xaar rek ñoom ñu def benn inattention bañ jël seen kii rek seeni matuwaay ñu fàtt leen léegi même loolu la borom bi ne ci biir xare bi ngeen nekk ah mais julli leen yow nga naan ma damay liggéey moo tax quoi kon waruma ma la julli loolu yaakaar ngeen ne loolu xellu na loolu moo tax jamaahirul ulama min al min al hanafiyyati al ummo njiir ñeenti njiir yépp ñoom dañ la lool manu la ne <laughs> voilà sauf li nga xam moom la ñenn ñi di wax ci ñoom rabi'atu ra'yi ci ay li nga xam ne ay kaa yoo xam ne yu kii la quoi yu yu yu yu yu précis yoo xam ne yooyu bon dinañ ci may waaji mu mën a boole ñaari julli quoi loolu tamit dina mën a nekk ci cas yooyu voilà ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër mais waaye waxu jumhur boobu lii da koy gën dëgëral te tamit day wane importance su julli même ñi ne sax loolu ñu ko mën a def dañuy bañ yow nga def ko li nga xam ne mooy yoonu tool buñ nee nii rek nga ne damay boole julli déedéet mu ne way daa kunta fihim boo newee seen biir kon faqamta lahum salaa nga taxawal leen julli war leen a jiite faltakum na taxaw ta'ifatum benn mbooloo minhum ci sa saxaaba yi ma radiyallahu anhum ñu ànd ak yow rasulullah sallallahu alayhi jiite leen wal yaxudu bu ñuy julli nag nañu yor de aslihatahum li nga xam ne mooy seen gànnaay nañ ko téye mooy bu ñu taxawee nga ko kàbbaar ngir taxaw mooy dañu allah akbar taxaw bu boobaa yow yaay jiitu yow yeneen tamit alayhi salaam ñoom nañu jor ne kàbbaar tamit yor seen arme yi seen fil seen flèche yeeg seen xeej yeeg seen yooyu bu doon tey ñu ne seen bunduq yeeg seen pistolet yeeg yi nga xam ne seen tomahawk yi mooy yooyu nañu dekk seen wedde nga yi daa sajadu yi nga xam bu ñu sujootee nag fal yakunu min waraikum mooy bu ngeen suj fa idaa sajadu bu ñu sujootee fal yakunu nañ nekk mi waraa'ikum ca seen ginnaaw mooy nañu sujoot ñoom ca ginnaaw léegi ñoom ba ñuy sujoot wal tàtti taa'ifatun uxraa mooy bu ñu def beneen mbooloo mi daal di ñëw lam yu sallu ma yom lam yu sallu yoo xam ne jullee guñu woon ndax ñii bu ñuy julli ñenn ñi dañuy yor ay arme di xaar ndax ñuy xaar ndax bu di ga aar ñi nga xam ne ñoo ngi julli voilà ña nga xam ne nag lam yu sallu julleeguñ fal yu sallu maak nañu julleeg yow wal yaxudu wal yaxudu xidrahum ñoom ñépp ci yem nag ñii julleeg ña taxaw ca gannaaw di xaar parce que deux sàppe la leen di def wala est-ce sàppe wala lu ko loolu lépp tamit waxoon nañu ko léegi nag mooy ñii julli dañuy yor seeni arm ñeneen ñi dañuy yor arme sauf que ñii bu ñuy sujjóot léegi entre temps la ñeneen ñi di ñëw mais mu ne ñool lu mu ci man di doon rek fal yaxudu nañ jël ah fal yaxudu nañu jël xijrahum seen seen matuwaay de nañu def attention de voilà wa aslihatahum mooy te yor seeni arm ah lu tax wadda alladina kafaru lan moo tax matuwaay yi yëpp ngeen war koo jël même ñiy julli yoraale seeni arm même ñi taxaw di xaar ndax ñaari bu ñuy bu ñuy sujootee fekk ñeneen ñi ñëw taxaw ñoom ñooy taxaw ñi fekk ñi di sujoot yonent ba lay saa saa bu siggee mooy ñenn ñi dañ ne bon am na ci façon yi quoi léegi day julleeg ñenn ñi benn rakka ñeneen ñi daal di mottali seen recul daal di mottali ñeneen ñi ñëw julleeg moom benn rakka après ñoom léegi moom ñu sëlmalandoog moom ñuy indi beneen rakka daal di sëlmalandoog moom loolu ay wax la ak ay façon yu wuute yoo xam ne boo demee foofu di nga ko gis daal jarul ñu ciy nekk di yàgg nii kon nag mu ne lan moo tax yi watuwaay yi yëpp ngeen war koo jël te yoraale seeni arme ndax waddal ladina kafaru ndax nam mën a lool ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom law tafuluuna tey bu ngeen sàggane wonaan aslihatikum ci seen ngànnaay yi wa amtiatikum ak seen bagage yi ngeen fi indi ngir mën a xare ak yi nga xam ne moom ngeen fi yor ngir mën a défendre seen bopp tey bu ngeen ko sàggane woon teg ko fee naan da ngeen di julli te du ngeen leen jege fa yamiluuna aleykum maylatan waahida ñu daal di jeng ci yéen daal di leen buum benn buum daal di duwaay yow dañuy ciy profité kay songu leen benn songu daal di leen faagaagal léegi looloo tax suñu borom daal di julli du yor dara di yor ay arm wala junaha aleykum mu ne nag amu ngeen nag benn ngaañ ida kaana bikum ada bu dee ne da ngeen a am benn lor min matarit boo xam ne mooy day taw taw bu baree baree baree bare bari waw kuntum marda wala ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a feebar an tatawu ngeen teg aslihatakum li nga xamante ne nii mooy seen arm yi ngeen bañ koo yenu wala mbir mangoon ngeen bañ ko di téye seen wet waxudu hidrakum lum ci man di demee nag na ngeen jël li nga xam ne seeni watuwaay moom de toute façon bu dee ne taw bi bu ngeen ko yoree da leen di gën a diisal ak da ngeen a feebar ba daanaka téyewaale ko day metti te a ngi fii nii ci toolu xare bi bu leen ko bu mooy bu leen ko may nañ leen ngeen bañ koo téye waaye lu mu ci man di doon na ngeen jël seen matuwaay ndax liñ la wax léegi ne gaa yi yàkkamti na ngeen ngeen sàggane seeni arme de bañ dal seen kaw inna allah dëgg-dëgg borom bi addaw préparel na lil kaafirina ngil yéefir adaban bugal muhina goo xam ne moo leen di doye dal léegi mu ne fa ida qadaytum salaa bu ngeen paree nag julli ji ba julli ba pare fadkurullah na ngeen dolli tudd borom bi ndax julli ji mooy tudd borom bi gina a yaatu sikkar bi gën a mat mooy julli qiyaama na ngeen tudd yàlla ginnaaw gi qiyaaman mooy yeneen julli yi bu ñëwee damam bu ngeen paree dee leen def ay ay laa ilaha illallah ak yooyu qiyaaman moo xam ne da ngeen a toog bu ngeen jullee ba pare fadkurullah di leen tudd yàlla ci baaqiyaatu saalihaat yi qiyaaman moo xam na ngeen a taxaw wa qu'uda ak toog leew ak jekki wa ala junubikum ak ci seen wet yi mooy daal ci côté yépp lu ngeen ci man di dem seen xaal yépp mooy na ngeen di tudd yàlla rawatina ci xare yi ngeen ne fa idat ma nantum fa idat ma nantum bu ngeen dalee nag ba daal di tiit googu daal di wuññeeku dal di deñ nag dal di dem fa aqimu salaa noonu nag na ngeen parce que julli bii xam nga julli xaw fa gi moo moom manoo ñëw naan boo man bu ma nee sama kër dara xewul wala boog noon yi newul damaa nekk waaye noonu laay julli ah non non moo tax mu ne bu ngeen dalee nag ba mooy fa amatu ngeen benn tiitaange bu ngeen di am loolu nag léegi kon nag na ngeen nekk ñoo da ngeen di taxawal julli comme ni nga xam ne noonu ngeen koy defee dëgg-dëgg bu dara xewul inna salaata ndax julli kaana nekk na alal ci way ngëm yàlla yi kitaaban loo xam ne borom bi tabaaraka wa ta'aala moo ko farataal seen kaw mawquutaa utal ko ay déxal utal ko ay waxtu yoo xamante ne nii ci lañ koy def te kenn lu ko yéexe lool moo tax keroog lii nii am na ñu ne Usfaan la wàcc keroog bi nga xam ne <laughs> julli ñi dañuy waajar julli léegi bon bu ñu julli ba pare Seydina Xaalid ibn Walid fekk waa Quraysh quoi ne hey ñii rëcc nañ ñu ñii ñooy yow dañoo waroon a profité yi dal ci seen kaw léegi am ñu ne am na benn julli boo xam ne moo leen gën a lépp lu ñu yor muy tàkkusaan léegi nag nañ xaar ba loolu jot ñu songu leen ci la suñu boroom nag yëgal ko Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wàcce laaye bii ñu julli salaatul xawfi loolu wax la am na yeneen wax yu ne du feneen xam alhamdu wal na loolu traité woon nañ ko mu ne walaa tahinu bu leen yoon jax fi xaw mi ci topp gi nga xamante ne nii moom ngeen di topp noon yi in takunu ta'lamun mooy ci xare di leen topp di leen traquer ñoom noon yi ni ñu leen di traquer te yëg leen ne lool yoon jox de dem di désespéré wu ndax in takunu ta'lamun bu dee ne yéen ñoom li ñu leen di teg ci metti dina metti ci yéen fa innahum ñoom ya'lamuna ñoom itam dañuy dañuy metti na gis nga fii ay naan la gendarme du monde tiitalee ko nit ñi bañ tiit loolu bu mu leen parce que ku dégg seenu tiit la seenu tur rek mu ne ma loolu bu leen tax tiit loolaa wax mooy ne dara fii jade dojeeg ñoom ci xare ak tamit di leen topp di leen traquer di xare ak ñoom loolu bu mu leen tiitloo ah bu leen ci yoon jox déedéet ak di leen topp ngir mën a xare ak ñoom bu mu leen yoon ndax li leen di dal in takunu yéen julli ñi bu dee ta'lamuna dina metti ci yéen fa innahum ñoom it ya'lamuna day metti kama ta'lamun comme ni nga xam ne yéen noonu leen di mettee ma ne américain bu ñu fi dóor bal mu am problème voilà te loolu <laughs> waa yow léegi nag buñ la nee ñoom ñooy gendarme waaye ma ne ma fii ma ne ku ñu fi kii laa wax ñépp lay netti doomu aadama yépp benn lañ xanaa tey mu yor ay bugg ay ay bubbu koŋ ay gilet pare-balles yu mel noonu waaye dara bés bu jaaree feneen danaan ko tël comme ni naan rës te tamit boo ko bàccee leen ni muy mettee ci yow bu la bàccee ni muy mettee noonu lay mettee ci yow kon nag affaire yi yooyu ay wax yu fóola quoi léegi ba pare suñu boroom ne wa tarjuuna ba pare yéen yéen a ngi yaakaar minallaahi loo xam ne yéen a leen ko pële mooy liy metti ci yéen day metti ñoom ci ñoom comme ni muy mettee ci ñoom wa tarjuuna minallah te yéen yéen ngi yaakaar ci yàlla loo xam ne maa laa yarjuun ñoom dañ koo yaakaar yéen payug yàlla ngeen di xam ngeen ne imman nasru wa immal ganiima am umma shahaada soit ngeen am gañaay wala ngeen nekk martyr loolu ngeen di xaar est ce que dañ koo am yàlla yéen li ngeen di yaakaar ci yàlla ñoom xaajuñu ko am maa laa yarjuuna ko dox gëmuñu ko loolu ñenn ñi nee nañ moom lañ gëm ne gëm giñ ko gëm baaxul yaakaaruñu yàlla wa kaana allahu te borom bi nekk na aliman aji xamaakoon xakimaa ku xereñ ay atteem mu ne inna ñun de anzalna ilayka ñoo wàcce ci yow ci sa kaw yow seydina muhammad alayhi salatu wasalaam alkitaaba téere bi bil xaq ci dëgg li tax ku ma tahkuma bayna naas ngir nga àtte diggante nit ñi bima araka allah ci li nga xam ne moom la la borom bi wan lépp lum la wan jàngal la ko xamal la ko ngir ngay àtte